kon alcheikhu ahmadul xadim alayhi ridwanul baaqil qadim léegi nag kon ba léegi mu ngi artu jaam yi ak ki nga xam ne day bañ a jàpp téere bi ndax yu bari yi nga xam ne moom lay lim bi ñu weesu mu ngi woon ci tënk ngëneelu boroom bi nga xam ne kawe na ci ku jiitu kese waaw mu joxe woon misaalu taw bi bàcc-bàccal bu ndaw bi ak bi nga xam ne mooy ñëw indi <coughs> di indi ay waame waaw di indi di tooyal bu baax bala jiitu bi mu njëkk a tudd tekkiwul ne ngëneel la ca moom la ne waaw joxoon nañ la misaalu Abdallah ibn Ubay moom na naafiq la woon voilà naafiq la woon bu mag mag waaw <coughs> ndax gëmul woon lam doon woote wuute na ak lim gëmoon léegi nag mu ne fala tanaasa xiina nadmi tasdari mu ne nag mooy falaa tansa bul fàtte wala ngay fàtte fàttelu xiina yow mi nga xam ne dangaa bañ ne téere bi wax yow oh man daal téere yi sëñ bii daal man doyuma <laughs> mu ne falaa bul bul fàtte fàttelu xiina jamono ja nga xamante ne nazmi sama lii ma nosee ci masaalikul jinaan tasdar yi nga jamono ja nga koy doya dal di ko xeet waaw mu ne bul fàtte fàttelu bu dee ne àgg na wala bul fàtte wala bul bàyyi ndax am na yoo xam dañuy xam ne bon hadis bi waxoon na lii alquran ndox na lii ay inna akramakum indallahi atqaakum yeneen ki ki gën a tedd ci yéen fa yàlla mooy kii na ragal yàlla suñu yonent ba saab saab nee amul gëneel ci arab ci kaw ku dut waaye ku dut arab <laughs> amul lum gëneel arab lu dul ci ragal yàlla loolu la dëgg la waaye bu ñëwee ba ci terrain bi ñu war koo appliquer ay wa léegi defal li nga li nga jàng appliquer ko doxal ko dund ko bu boobaa fa problème bi am mu ne kii këdd kii mënula gën wala kii waru waa gën wala yu mel noonu nee na gëm na xadiis bi waaye buñ ñëwee war koo doxal moom du ko d'accord moo tax walla tanaasa nekk bul fàtte fàttelu bul fàtte waaye bul bàyyi wala di bàyyi bàyyi lo jamono ji nga xam ne sama nose gii ma nose tasdar yi danga koy xeeb di ko suufee la ka ñàkkal solo nassa yaxu xadiis bul fàtte xadiisu yax yaxu xadiisu ummati kalmatari xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne mu nga fay wax yonent bi alayhi salaatu salaam naan ummati samaw xeet kalmatari dafa mel ni taw buy wàcc loolu muy junju nii xadiis la boo xam ne al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal ko solo mooy sëriñu ngiiru hanbal yi bu ñu nee xanaabila yi al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhima ñoom ñaar ñoo ko soloo muy xadiisu Seydina Anas ibn Malik nekkoon xaadimu rasulillah moo doon lëgëyal yonent bi alayhi wa Seydina Anas mu ne yonent bi alayhi salaam nee na mathalu ummati mathalul matar laa yudra awwaluhu am aaxira mu ne yonent bi alayhi salaam nee na sama xeet masalu ummati misaalum samaw xeet kal mata masalul matar masalul matari misaalum taw la muy wàcc laa yudraa kenn nag xamut te kenn takkul te kenn xamul awwaluhu xayrun est ñi njëkk a mooy lay njëkk wàcc ci taw bi xayrun moo gën am aaxiro wala li nga xam ne mooy mujjee wàcc <coughs> voilà lii mooy liñ la doon wax mooy tënk ngëneelu gi yàlla ci genn benn benn benn jamono loolu moo amul ndax yonent bi alayhi salaam leeral na ko fii voilà kon yiw gi suñu boroom moo bañ lu dul ne yiw gi day roogalaat ci xeet yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam am na lum ñu xamal wax nañ la ko jamono yee nee na ñi gën xeet euh, siècle bi gën mooy sama sama euh, siècle ak ñi ko topp topp ñu toog te wax nañu ci xadiis bi ne saxi imaam muslim bi mu doon wax asxaab yi di mettre en garde nit ñi di leen artu ci saxaabaam yi ñu war leen a wekk teg leen fu kawe waaw waaw ne kenn ci yéen law anfaqa bu kenn ci yéen bu dépensé woon ah mil a Uhudin zahaba lu toll ni Uhud ci or maa balagha mudda ahadihim wala nasifa kooku du jote gis nga ku dul saxaaba loolu gëneel la bu yàlla def parce saxaaba yi li tax ñoom ñu raw mooy li yonent bi alayhi salaam a tax <coughs> ci ñoom la ko yonent bi alayhi salaam defal waaw mooy gëm gi ñu ko gëm ak nekk gi ñu nekk ak moom mu leen di yëkkati cers mu ne ñu faatoo noonu ku mel noonu raw nga waaye tekkiwul ne kooku kese baax waaw te di nga gis ci koo xam ne du saxaaba koo xam ne boo jëlee saxaaba yi d'une manière générale comme nga jël benn kaw kaw boo xam ne saxaaba la radiyallahu anhu manoo kooku moo ëpp xam-xam tout le temps imaamu Maalik mooy ci wàllu fiqh beek yooyu même bu dee moo gën kawe parce que loolu nit ñu bari xamul la mooy ngëneel <coughs> borom bi day defal ngëneel te loolu sëñ bi dina leeral yu mel noonu ci biir buy wax façon euh, kii euh, nu mu tudd euh, façon awliya yi waaw façon nitu yàlla yi radiyallahu anhum boroom xam-xam yu màggee te sell ni ñu wutee ni ñu wutee nga gis koo xam ne day am ngëneelu def lii loo xam ne keneen ki amu ko te nee na keneen kee ko gën ki amul loolu kële am di def xar baax ki amul benn xar baax bu mu def moo ko gën mu ne léeg-léeg nga gis loolu waaw mooy di gis ay ngëneel yu yàllay defal leneen ci xeet wi ndax xeet ndax fe comme taw la waaw kon nag mu ngi noonu le kon loolu leerul ci loo xam ne war naa tax nga daal li di jagleel fadla rabbin qad ala bidi taqaddumin faqat loolu kay jeex moo tax mu teg ci faqat que foofu kese mooy baax nañu waaye yiw gi day rogalaat léegi nag ginnaaw bi mu aartoo képp kuy bëgg a bàyyi téere bi parce que yii yim fi wax mel ni ñu ne ko waaw kay en tout cas jazakumullahu xayran nañu borom bi fayal la fayal la yal na la boroom bi fay giiw mel nañu ne ko waa lu tax dëgg-dëgg nga taalif affaire bi <coughs> xam nga waxoon na ci biir ne dama koo def <coughs> ngir dekkil li nga xam ne moom la nit ñi faat ahyaytu fiihi ma amatahul waraa damaa dundal ci téere bii li nga xam ne moom la jaam yi daldi faat bi nga xam ne id arahumul kara bi nga xam ne ci la leen gëmmantu nelaw yu metti topp seen bànneex ak yooyu daal ngu muure waaye mu ñëw fii tamit di leeral lu tax mu bind ko mu taalif mbir mi daldi di koy nose mu ne nadamtuhu nasihata al ixwaani arju biha rida rahmaani mu ne nadamtuhu dama koo nose téere bi nasihata al ixwaani ngir daal di biir mbokk yi waaw masaalikul jina du téere buñ naan walla man bon man daal reconnaître ma ci sama bopp parce que je ne suis pas un mouride déedéet du loolu wala don man daal sawaay reconnaître ma ci sama bopp parce que je ne suis pas un soufi ñu ne la déedéet du loolu bu la tur yi naree gàllankoor tegal fee jullit nga <laughs> al ixwaan suñu boroom moo ne ci suuratul xujuraat bi ñu doon gis ah innamal mu'minuuna ixwa dëgg dëgg way ngëm yàlla yi ñooy ay mbokk yow kon lool nga ci mbokk yi nga bokk du way ngëm yàlla jeex na kon nadamtuhu mu ne dama ko nose nasihatal ixwaani ngir daal di laaya biir mbokk jullit ñi arju biha di ci am njortu bu rafet ca sama boroom ar-rida te di ko ci xaar mooy ngërëmam gu màgg gi ladar rahmaan yi ngay tukkee ca yàlla mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande